bacda acuudu billahi min alsheytaan alrajim wahuwa alladi yarsala alriyaaxa bushran bayna yaday raxmatih wa anzalna min alsamaai maan tahuuraa kon suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laaya bi nga xam ne mooy ñeent fukk bi ak juróom ñett mu ne wahuwa alladi te fii lañu yemoon mooy boroom boobu mooy ki nga xamante ne nii arsala moo yónni arriyaaxa ngelawu xéewal yi mu nekk loo xam ne mbégte la bayna yaday rahmati ci kanamu li nga xam ne mooy yërmandeem gu yaatu gi ci taw bi wa naa ñu wàcce mina samaa'i mu jóge ci li nga xamante ne nii mooy ci niir yi maa an ndox moo xamante ne nii tahuura boo xamante ne nii mooy li nga xamante ne nii bu laab la tey laabalaate lool moo tax ndox yi nga xamante ne moom la nit ki mën a laab loo ta man cee jàppe waaye man cee dindee li nga xam ne mooy yëkkati cee toj waaye tamit di ci li nga xam ne di ci laabal li nga xam ne mooy ay yéreem ak bërëb bi muy jullee mooy ndox moo xam ne maa un tahur moom mën na koo def mooy dafa laab tey laa balaate te mooy lépp loo xam ne ndox yi jóge ci asamaan yi waaye ndox yi nga xam ne buñ jógee ci asamaan si ñooy jaar ci dex yi jaar ci sewde yi yooyu it ci lañ ak ndoxu géej ndax li yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax innal maa tahurun la yunajjisuhu shay bi nga xam ne ci lañ ko laaj ne ko xadis boo xamante ni ñoom alimaamu Maalik ñoom alimaamu Shaafi'i ak ñoom imaamu Ahmad rahmatullahi alayhim soloo nañ ko moo ci mawlaana Abu Hurayra radiyallahu anhum wa ardaahum mu ne daa am ay nappkat yoo xamante ne dañu laa yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko ñun dañoo nekk ñoo xamante ne dañuy yéeg géej di yéeg géej ba pare di dem ci géej gi di baale lu tuuti ci ndox bu ñu utiliser suñu ndox moo mépp nag mooy di ci jàpp ak yooyu dañuy mar après afanata wadda'u bi ma'il bahr est ce que mën nañoo jàppoo ci li nga xamante ne nii mooy ndoxu li nga xam ne ndoxu géej suñu boro yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne huwa at alxillu maytatu ne huwa moom géej attahuuru mooy li tey laabalaate maa uhu ndoxam alxillu te dagan maytatu mooy méddam moo tax lépp lu génne géej soxlawul ñu koy rendi ngir mu laab jën yi mel ni ñooñ yépp ñoom bu ñu faatoo noonu nga génne leen napp leen loolu dagan na kon mbir maa ngi noonu kon ndox yooyu yépp ak ndox yi nga xamante ne nii mooy ne fi ñu nekk teen bi ñu nekk daa am garab bu leen tiim di ci wàcc tooloo soppi li nga xamante ne nii mooy couleur ndox bi lool garaawul ak yi nga xamante ne nii mooy dañuy soppeeku ndax fa ñuy jaar mooy foofu fa ñuy jaar suuf si ñuy jaar dafa xonq par exemple ndox ma xonq ndox moomu teewu ko nekk li nga xam ne mooy ab tahuru li nga xam ne dafa laab laabalaatee moom loolu tamit lu ama am solo la ak yi nga xamante ne nii lépp loo xam ne dafa naqari ñu koy moytandiku comme teen yi nga xam ne wala ndox yi nga xam ne cay bërigo lay nekk ci kër gi nga xamante ni moos mooy niinaay yooyu di ci nekk kenn du ne ah sa yonent bi alayhi salaatu wassalaam même bu dee xadiis bi wérul waaye boroom xam-xam dëppoo nañ kenn ndox moom bu dee dafa soppeeku benn ci ñetti gi caractéristique yi meloom yi muy cafka gi walla xet gi wala li nga xamante ne nii mooy couleur bi loolu bu ci benn soppekoo day yàq ndox ma day tax dootul nekk ndox mu laab tey laabalaate bu dee nag lu so loo xam ne lu laab moo ko soppi bu boobaa day nekk loo xam ne ndox mu laab la waaye nit ki manu cee laab waaye bu dee ndox la moo xamante ne sobe moo ci dugg ba daal di koy soppi benn ciiñ la wax nii bu boobaa ndox moomu day sobewu waaye it bu dee li ci dugg moom dafa nekk loo xam ne lu dagat la waaye mu dem ba ëpp ko comme ndox moo xam ne comme maa ul war bi ndox mi nga xam ne moom mooy rose boobu nga xam ne genre parfum yooyu loolu tuddatul ndox mooy génn na ci li nga xam ne mooy namaaul mutlaq ndox mu ñu joyal waaye ndoxum orange tamit orange bi bu demee bopp ko bañ koy tudd ndoxum orange ndox moomu nit manu cee jàpp de ak ndoxum nabiid muy nabiidu tamri nga xam ne dañuy jël ay doomi tàndarma def ko ci biir ndox mi bàyyi ko ci mu daldi ci yàgg tuuti ginnaaw gi ñu def ko ba genre di ci naan loolu li gën dëgër ci waxu boroom xam-xam yi contrairement ak li nga xamante ne nii madhab la benn wax la ci waa xanafiya yi rahmatullah alayhim te mu siiw ci ñoom këne nabiis moom kenn manu cee jàpp mooy jus boobu mooy ndox mu laab daal tey laabalaate moom looy li nga xamante ne nii moom lañ mën a jàppoo te moom la boroom bi di wax nii newaan zal naa ñu wàcce mina yi jóge ci li nga xamante ne moo tukkee ci asamaan yi ma an tahura ndox moo xam ne dafa laab tey laabalaate walla bala may fàtte liñ doon wax sànk yi nga xam ne day naqari ñu daal di koy moytandiku comme bërigo bi nga xam ne daa nekk ci kër gi waaye nit ñi bu xale yi naanee nit ñi lekk ba pare ba seen gim ne ñuy niin ñu daal di naan mooy niinaay boobu di ci des loolu teewul ndox moom même bu dee boo gisee da ngay gis mu xaw a niin loolu dafa naqaree bu ma moytandiku moo tax loolu dañ koy jéggale ci wàllu ndox kooku mën nañ cee jàppee wallahu ta'ala alam kon suñu boroom ne kon wanzal naa ñu wàcce mina samaa'i mu bàyyeekoo ci niir yi maa an ndox moo xam ne tahuuran mu laab la tey laabalaate li nuhyiya bihi baldatan mayta ngir ñu daal di ciy dundal dëkk boo xam ne dafa gentoon dafa dee woon mooy suuf soo xam ne dara saxatu fa woon wa nusqiyahu ñu daal di nàndal ndox moo male laab tay laabalaatee mimma xalaq naa ñu nàndal ci li nga xam ne moom lañ bind an'aman ci ay jur wa anasi ak ay nit kasiiran ñu baree bari ñoom ñépp ndox mi jóge ci taw bi moo leen di dundal bu dul woon moom du ñu dund dee wala xat dëgg sarraf naa daal di woon nañu joyal daal di yónnee bàyyi mu dem bay baynahum seen diggante suñu xéewal yi muy ndox moo mële li yazakkaru ngir ñuy fàttale ko li nga xam ne mooy xéewal yi ma leen defal tey sant seen borom waaye loolu wala xat dëgg-dëgg sarrafnaahu alquran jiit daal di nañ koy indi daal di koy indi ci nit ñi yebal ko ci biir nit ñi li yazakkaru baynahum seen diggante njàngalem alquran li wu ngir ñuy fàttale ko tey tudd seen borom tabaraka wa taala waaye fa abaa mu daal di lànk daal di bañ aksarun naasi lépp ci nit ñi illaa kufuuraa ñoom daal li ñu gërëm daal da nangu ko mooy ak weddi yàlla kese moom daal lañ kii muy daal xéewalu borom bii mu leen defal ci ndox mi waaye ci alquran jii nga xamante ni moom la yebal daal di leen koy indil ba nga xam ne soppandi ko ci ba indil leen ko ñu daal di koy weddi ginnaaw bi ñu xamee ni xéewalu borom bi tabaaraka wa taala la de mu ne walaw shiina te bu ñu sooboon la baas naa ko noon kon doon nañu yónnee doon nañu yebal fii kulli xaryatin ci gox bu ne ci goxu mooy araab yii Quraysh waaye it boo demee Taif boo demee fi nga xamante ne mooy waa bu ma neexoon man borom bi tabaaraka wa taala ma yebal ci dëkk yooyu dëkku araab yi bu nekk nadiran ab xuppaatekat di ni nga nekk Màkka fii fu nekk ci gox yooyu ma yónni fa kenn it waaye mu mel ni comme ni ma yónnee taw bi muy tasaaroo fu nekk di fa dem ma def noonu le fu nekk nadiran yow nga leen comme ça mu gën a gaaw waaye nag loolu laa deful man borom di tabaraka wa taala kon nag fala tuti'il kaafiriina bul topp mukk yéeféru màkke yi bul topp yéefér yi yow jullit bi ba àddina yi tukki wajaahidhum bihi jihaadan kabira te nag na nga jihaad ak ñoom ci alquran ji jihaad yi nga xam ne mooy ju mag yi na lay yi alquran yi leer yi jàpp ko takk ko man ko ngir jaamoo ko seen borom tabaraka wa waaye ngir man ci mooy nit ñi bu ñu